waluutan id qaala li qawmihi atatuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alaalamin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom-ñett fukk bi muy wax beneen yonent ginnaaw seydinaa nuux seydinaa huud ak seydinaa saalix alayhimu salaatu wassalaam mu ñëw di wax beneen yonent boo xamante ne nii ña ko weddi woon ñoom ca waa asxaabu naari la ñuy bokk ña ko gëmoon nag te ñoo ñuy bokk ca waa asxaabul na mu ne walu waluuta ba léegi maa ngi leen di jox saddal leen misaal ki nga xamante ne di leen nettali muy qisasul qur'aan nettali yi nga xamante ne ñooy alqur'aan yi nii suñu boroom di nettali fii ngir ñu man cee jànge bañ a def ni nga xamante ne nii ña sànku lool lañu def te xool ña nga xam ne ñoo jaaroon yoon amoon dajoon ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala fa ñu tegoon seen tànk ñu fexe ko fa teg man suñu borom ne wa luuta waaye taw ci nga xam ne mooy naa luut moom alayhi salaatu wassalaam moom nag fàttaliku ko id keroog ba nga xamante ne nii qaala lay wax la wax li qawmihi ay ñoñam atatuuna alfaaxisha moo yéen ndax da ngeen di indi li nga xamante ne da ngeen di dikkee li nga xamante ne alfaaxisha da mooy njombuteef lu ñaaw li di ngóor jigéen góor di sëyeg góor jigéen ñi di sëyeg jigéen ñi tamit maa sabaqakum biha yéen daal kenn daal du leen gis nga lu bon li njombuteef gu rëy gii maa sabaqakum biha kenn jiituwu ci min ahadin kenn min al aalamiina ci mbindeef yi mooy ak góor jigéen moo ngi commencé ci waa qawmu Luut waa kër Seydina Luut fa la góor jigéen ak homosexualité fa la njëkk a commencé kon nag loolu la rek ne mu ne innakum dëgg-dëgg yéen la tatuuna rijaala gis naa ni yéen daal li ngeen nekk lu ñaaw loolu mooy lan da ngeen di dikkee ñi nga xam ne mooy góor ñi góor di dikke góor shahwatan ngir bu amee am plaisir bëgg am li nga xam ne mooy bànneexu sëy min duuni nisa bàyyi fi déeg fi jigéen ñi bàyyi leen fee soxna yi nga xam ne ñoom la borom bi def bu ngeen bëggee sëy ngeen man cee takk daal di sëy mu dagan ngeen leen leen fi dégg di sëy góor góor loolu de lu ñaaw la bal dëgg-dëgg li am ba des man luut maa leen koy wax alayhi salaam antum yéen ñii samay ñoñ xaw mu ay nit ñeen ngoo xamante ne nii musrifuuna da ngeen a pël lii nag day wane ne li xaw mi hii bii day wane ne sëy naa lu ñañ ko yónni woon nekkul ne dafa buuf comme li nga xam ne moom la lenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax naan comme que moom Seydina eh, kii mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam du gisoon nañ bam naan ñoom ñaar moo ko gëmoon wa amana lahu luut luut kese ko gëmaloon mu ànd ak soxnaam sax ñuy dem naan inni muhaajirun man de maa ngi gàddaay mooy moom la jóge woon ardu babil muy suufu babilon fële ca bilaadul iraq daal di dem Sham ak côté yooyule loolu nag yam ñu ne léegi luut Seydina luut suñu borom da koo yónni beneen dëkk boo xam ne moom dafaa dafaa ñëw noonu moo tax gaa yi moo tax loolu loolu la mais loolu gënu dëgër voilà li koy wane mooy lii quoi voilà waa que ne looloo taxoon suñu moom amul woon fa foofu ñu koy jàppale moo taxoon bam naan law an law euh, bu ca suuratu Huud waay waay bu ma amoon aw aawi ilaa ruknin shadid bu ma amoon doole wala boog ma amoon mën a sukkandikoo ci loo xamante ne nii keno bu dëgër lay doon boo xam ne bu bu dëgër loolu noonu loolu en tout cas lii alxuraan bitub alxuraan day wane ne li nga xamante ne ñooñ ay ñoñam lañ kay ñoo xamante ni te du wax li xaw mi ay ñoñam fekk bokkul ci ñoom ci ñoom kay la bokk kon nag mu ngi noon mu ne leen innakum dëgg-dëgg yéen daal kon wax na loolu kon li nga xamante ne bal antum yéen daal nekku ngeen lu dul ay nit ñoo xam ne xaw mu nay ñoo xam ne musrifu tattaquuna da ngeen ëpp li nga xamante ne nii mooy bàyyi fi li dagan dem ci li nga xam ne mooy li xaraam yéen daal lool ngeen fi nekkee yéen sama ñoñ yi de mu ne wama kaana suñu borom nag di ñu nettali ne mu nag nekkul woon nag ba mu leen waxee lii wama kaana te nekkul woon jawaaba qawmi li nga xam ne mooy tontu ay ñoñam ñoo ñële illaa lu dul an qaalu lii daal lañ ko répondre daal lii daal lañ ko tontu naan ko akhrijuhum loolu lañ waxante seen biir daal ñu discuter yi mbiram daal di koy réunion alu ñu ne akhriju akhrijuhum waay waay génne leen luut mii ak ñi nga xamante ne ñoo ko jot a gëm di ànd ak moom les farfolules yi les fuudaje yi dof yi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ne ëppal yi nga xamante ne nii mooy ay sobriquet la ay mbir la yoo xam ne wax yu bon yoo xam ne moom la ñuy jël di ko askane la ñu baax ñi loolu nag moom looy politiku iblis loolu la ma sa wax ba nga xamante ne nii la ñu ko doon génne mu ne kii doyew kii nga xam ne ci bang ko kii booy xeebaate googu aywa loolu moo dox ba léegi ne kon nag leen ñoo ñi ci seen dëkk bi waxoon naa la gis nga politique gu yéeféer dafa gaaw lool ci expulser leen diw moo aka cee gaaw mooy gis nga yéeféer yi ñooy ñi nga xam ne ñoom mooy de ñoom seen ba seen arm bi gën a rëy jàpp nañ ne lenn la mooy expulser leen ko bu dee mooy génne leen ko dëkk bi waaye naf na daal di leen koy kii exiler leen ko. bu ko defee même bu dul sax koo xam ne buñ nee boo ci dëkk bi nag la dëkk comme ñun te mënuñu koo def apatride loolu la Nations Unies yooyu wax léegi nag nu ñuy def ñu ne waaye dañ leen leen tëj. wala way nañ leen sànni nga gis ñi gën a moom ñi nga xam ne ñoo gën a yàqu ci ñoom naan way nañ leen sànni feneen ñoo xamaa ñu dem seen yoon mooy loolu politique wu yéefér la dañoo gaaw lool ci mooy deux ñoom ku wuteeg ñoom gisin rek ñu ne waaye wooy wooy daqal la ay affaire ngir man la ne léegi nañ ko expulser quoi gars yi ne kon akhrijuhum wane ñun daal leen la nañ leen leen génne ñoom ñii min qaryatikum ci seen dëkk bi mel ni ñoom bokkuñ ci dëkk bi de ñu nar leen cee génne mel ni ñoo leen ci ëpp innahum dëgg-dëgg ñoom naa sunu ay nit lañ ñoo xamante ne nii na waaye nee na ñooy dañuy laab-laab lu waaye naan dañuy dañuy se dañuy sell sellulu gaa yi ñoo xam ne dañuy sell sellulu ba pare nekk nee na ñaay yéey ñun li ñuy def dafa salte quoi nee na ñun mooy góor di jotee góor nee nañ mooy mooy loolu dafa salte léegi ñoom ñuy moytu lool waa ñii dañuy set set lu bàkk voilà mooy di jàpp ne ñoom ci seen bopp ñoom ñooy ñi set ñoo xam la civilisation mais loolu du faar yi fii li noonu la ñuy def xoolal nag léegi mooy ak góor jigéen ni mu tase ba fii mu ne ku wax lu wuteeg ñoom niñ ko xalaatee mais gars yi dañuy jàpp ne mais kii wala kii ban ban ban monde la jóge quoi léegi ñépp di la dal médias yi journalistes yi bu doon ne am nga bu doon am sportif nga wax nga wax ci ñoom lu dul noonu mooy kenn dootu la sponsorisé mooy équipe ba nga ne newoon daq nañ la te loolu lépp nag de toute façon yow moom ab caa ci caaxaan nga ne waaye nag boo <laughs> waxee dëgg camitam noonu lañ lay def léegi nag xalaatal ki nga xam ne moom ci diine la ne moom ci loolu lañ ko xamee kooku moom la ñuy gën a rejeter gin koo sànni diaboliser ko daal di koy utal ay daal di koy kal ay procès de contre ne ko kii homophobe la léegi xénophobie comme ñoom nii xénophobie la après nag ñu daal di koy dóor benn pen boo xamante ni ngir mu nekk nakaalam loo xamante ne day nekk loo xamante ne nii day yee nekk loo xam ne day moytuloo keneen ku nar a xalaat banaan ak góor jigéen baaxul ak yooyu di nga xam sa borom di nga am problème kon nag mu ne gaa yi nañ leen leen génn dëkk bi expulser leen parce que ñoom nanguwuñ suñu valeur yi gis nga li ñuy wax la bu fukkee ni gaa yi foog ne mbir yi daa bees non waa xaw waa qawmu Luut loolu lañ doon wax de alayhi salaatu wassalaam naan nañ leen leen expulser parce que ils ne veulent plus hein s'accommoder ak nos valeurs suñu valeurs yi yi nga xamante ne moom lañ ñu xamee yi nga xam ne dëkk bi c'est ça là lii mooy suñu dëkk ko bëggul nañ fi jógee voilà jóge leen fii nañ fi jóge te gaa yi ñoom fi c'est ñoo bokk maam ñu bëgg léegi moom nañ fi jóge parce que lan ñoom bëgguñ lu bon niñ newee nanguwuñ ci tënk seen bopp kon nag loolu la moo tax ñoom ab idée monocolore la ñu yor benn idée boo xam ne benn xalaatin képp ko xalaat ko wuteeg loolu yaay noon bi léegi nag nañ fexe ut lu ne takkal la lu ne lépp lu ne loo xam ne ngir mën laa expulser wala mën laa tëj foo xamante ne nee nañ nañ ko mettre à l'abri de nuire foo xamante ne moom dootul mën a yàqal kenn ndax jàpp nañ ne moom li muy def ak yàq la ñoom nag lu ñaaw li ñuy def ñu jàpp ne loolu mooy al islah loolu mooy réforme loolu mooy li nga xam ne jëmale li nga xam ne mooy askan wi kanam wal iyaadu billah kon nag mu ngi noonu mu léegi nag gaa yi ne ak suñu borom ne nag bañ waxee loolu fa am jay naahu ñu daal di koy muccal moom Seydina Luut alayhi salaatu wassalaam wa ahlahu ak ay ñoñam mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm boroom xam-xam am na ñaan ñaari doomam jigéen ñi kese gëmoon waaye loolu amaana loolu gënu la dëgër walla mooy wa ahlahu lii du ñi nga xam ne ñoom la bokkal deret de toute façon ñoom ñëpp ay mbokkam lañ woon ci wàllu deret waaye wa ahlahu bii mooy ñi nga xam ne ñoo ko gëm nangoo tëng ko ci lislaam gi mu leen indil illam raata ba mu des nga nga xam ne mooy njabootam ja mooy soxnaam sax mooy jabaram ja kaanat min al-ghaabiriin moom de bokk na ca ña nga xamante ne ñoom lañ bàyyi ca mbugal ma wa amtarna alayhim suñu borom nag ne nii laa leen mbugale mooy ba ma dëppee suuf ci seen kaw wa amtarna alayhim ma daal di taw ci seen kaw mataran ab taw boo xam ne muy taw mbugal ay xeeru mbugal laa sànne ci seen kaw fanzur waay waay xoolal kayfa kaana waaye ana naka la mujje woon nekk waaye aqibatul mujrimiin mujjanteelu ñi nga xam ne ñooy waay jom bu ñaa jaamu waa kër Seydina Luut ñi léegi nag na nekk nakaal